baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim alladina yatarabbasuuna bikum fa in kaana lakum fatxun min allahi qaaluu walam nakun maakum wa in kaana lilkaafiriina nasiibun qaaluu walam nastaxwid calaykum wa namnakum min almu'miniin fallaahu yaxkumu baynakum yawmal qiyaama walan yajcal allahu lilkaafirina bi ak ñeent fukk ak benn muy wax ba léegi naafiq yi doon wax léegi nag ba léegi mu ñuy wax ñooy ñan mooy gaayoo yi nga xam ne ñoom ñooy méngoo ñi nga xam ne yéeféer yi daldi fiy wóllif way ngëm yàlla yi te ñoom bu ñu nekkee fu ñuy sabootee tey weddi laayaay borom bi tabaaraka wa taala ñoom ñu toog di leen dëggal ak daal di ak di akkiyeese mu ne alladina mooy gaa yi nga xamante ne nii yatarabbasuuna ba léegi ñoom naafiq yu bon yoo yële nga xam ne moom la ñoom la borom bi ne dinaa leen dajale ñoo géefér yi ñoom ñépp fii jahannama ca biir jahannama jamia mbooleen seen kenn du rëcc le ne ñooy ñi nga xam ne yatarabasuuna ñoo leen di yi di leen xool di leen xaare loo xam ne lu bon bikum voilà fa kaana mooy daal ñoom dañuy toog di xaar léegi ñoom nag comme que ñoom ay nit lañ yoo xam ne ay katkatar lañ fu fu fu fu vent bi tourné rek mën nañoo niroog loolu quoi léegi nag mooy daal fu ngelaw li jaar ñu fexe mel ne ngelaw la jaar comme katkatar garab bu ñu jaar melo ba mu yor couleur ba mu yor lay yor mu ne nag ñooy ñi nga xam ne ko kon yatarabbasuna bikum ñoo leen di xaare daal di leen xaare lan lañ leen di xaare nag mooy lu bon waaye nag fa in kaana lakum fath bu dee nag borom bi daa def ngeen dem ci xare wala daal mu defal leenu ngañaay defal leen ak ubbee yombalal leen la nga xam ne ca ngeen demoon mooy am ay koom ak yu mel noonu la ci ab xare yoo xam ne nag ubbi googu alhamdulillah min allahi ci borom bi tabaaraka wa taala la tukkee xaalu nga dégg leen ñoom naafiq yi nag di di ñëw naan alam nakum maakum naan moo yéen tullit ñi ah non non ndax ndax ñun nekk ñoo nag yéen ñun même buñ demul ñun ñu ngi àndoon ak ñun notre corps notre cœur notre lépp il était notre esprit il avec vous même bu dee mënuñ woon ñëw dañ leen doon ñaanal te tamit on avait tout fait ah waaye on a ménagé aucun de nos efforts pour que ngeen am ngañaay lii alam nakum maakum waaye waaye ndax ñun nekku ñoo nag ñun du ñuy jullit comme yéen te doon def yépp effort ngir tamit ñu am ci quoi kon nag mooy jox leen ñu ci butin bi ngeen am ci alal yi ngeen màng ak xéewal yi leen borom bi jox waaye loolu mooy buñ gañee wa in kaana waaye nag bu dee dafa nekk lil kaafiriina ñeel yéeféer yi nasibun ab cër mooy ñoom ñu daal di leen gañe mooy yéeféer yi daal di leen gañe cette fois yi lan la ñuy wax ñoom naafiq yi qaalu ñu naan alam nastahwid aleykum léegi dañuy dem ci yéeféer yi nag di wax naan ah déet est ñun taxuñu ñun ñoo taxawoon seen seen seen place ñun ñoo newoon ca biir jullit ña tax yéen ngeen féetale ñun ñoo joué boobu yéen tamit yéen tamit suñu mbokk yi ñun dañoo nekk ci seen biir xam ngeen ne bon amuñ neneen nañ def dañ faa ne yéen yéen a ngi ci biti voilà ñun seen biir lañ ne manuñoo def lu dul wan ne dañoo gëm waaye yéen ñu gën xam ne te loo ma la wax ci suuratu baqara ne gaay bu ñu ñëwee way ngëm yàlla yi qaalu amanna wa idha xalaw ila shayatinihim qaalu inna ma'akum inna ma kunna mas mustahzi'un naan bu ñu nekkee bu ñu ñëwee war ngëm yàlla yi ñu naan leen gëm nañ voilà bu ñu demee nag daal di wéet seen shaytaane yi mooy yéefar yéeg ñi mel ni ñoom ci naafiq yu mag yi ñu naan inna ñun daal yéen ñii lañ àndal xam ngeen ne waaye yéen tamit yéen ñun ngaaka yi nan la ñuy ànd ak ñoom ñun ñun dañuy leen di foy ko waa du naa kunna ñun dañ doon fo quoi oh, dañ leen doon saboté loolu nag la ñuy wax yéeféer yi naan waaye alam nastahwid aleykum wa namna'kum minal mu'minin te ñun nag attention yéen mooy butin bi ngeen am ci ñoom gañe leen gañe gi se notre c'est grâce à nous ñoo leen doon jox ay information ah voilà wa namna'kum minal mu'minin waaye tamit doon leen gàcc doon leen gàcceel mooy di leen tiitloo di leen naa <laughs> ñoom diw de képp ku leen laal tey yéeféer lañ de ñooñu nga xam ne ñoo yor arme bi dina baax ci monde bi daanaka boo nee sa néeg la ngay wax sax yàgg sa soxna sax bu ngi koy dégg waaw <laughs> ñooñu ku leen mooy wul sa ñooñu mooy ñun daan leen ñun ñoo leen doon wax yooyu nag mooy façon wax yu mel noonu voilà wanam naaku minal mu'minin mooy di tiitloo jullit ñi ña nga xam ne ñooy yéefér ya voilà doon koy def mais bu dee réussir wuñ mooy dem nañ ci xare malgré tout jullit ñi gañe ñu ne jullit ñi ñu ne génn bu leen ak yéefér ya gañe ñu ne yi yëpp ñoo ko doon tua ah. voilà ñu leen di tere mooy minal mu'minina ci way ngëm yàlla yi voilà ba pare di leen jox li nga xamante ne mooy xabaar yi nga xam ne da koo soxla kon nag affaire baa ngi noonu le di leen jox di leen ravitailler di leen jox li nga xam ne espionnage voilà ñun ñoo ko doon jouer léegi nag yéen xam ngeen xare doo ko gañe fekk amoo espionnage bu baax léegi nag ngeen di gañee foog ne ñun bokkuñ ni kon jox leen ñu voilà mu ngi noonu suñu borom ne xoolal rek fallaahu borom bi yahkumu baynakum mooy àtte seen diggante ñii ne naa fekk yu bon yi yéen jullit ñi noppi muñ leen rek ñii borom day àtte diggante gi yawmal qiyaama bésub taxawaay ba wala yaj'alallah te borom bi nag deful lil kaafiriina deful ñeel yéefér yi alal mu'miniina ñu am benn ci kaw way ngëm yàlla yi sabiila wenn yoon amuñu wenn yoon woo xamante ne nii wu ñuy accès ci moom de déedéet kon nag affaire baa ngi noonu mooy di leen féete kaw ba faw déedéet loolu mooy mën nañoo gañe par ndànk-ndànk nii waaye boroom di tabaaraka wa taala nee na kataballaahu sayaghliban la aghlibanna ana wa rusuli na boroom bi tabaaraka wa taala bind na ne man maay noot te la dogal man ak ndaw yi moo tax it ci wàllu même sabila ci ay ay dàggasante joxe argumentation yuy wane ne ñoom est-ce moo nekk ci dëgg mukku yéefér yi di gañe jullit foo gise jullit buñ gañe mooy xamul ba pare bëggoon a wax mooy dafa xër waaye xam-xam bi newu fi mais al ulama ul jahabida fu ñu dajee gaay yi waxoon naa la wane Firawna sawaay gis nga ca yawmu zina ba léegi gaay dañuy daw deuxième Namrud gis nga la ko daloon ak Seydina Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam kon affaire baa ngi noonu le waaye tax it que ne mooy ab koo xam ne jullit la yow même bu dee sa baay yéeféer la comme tubaab boo xam ne dafa tuub ab ab Élisabeth la tudd waaye mu tuub ay baayam nekk yaayam ak yooyu ay baayam côté yooyu des nekk ay athée wala ay chrétien ñooñu mënuñu koo may ab jullit parce que wala yaj'alillah borom bi deful lallaahu borom bi lil kaafiriina defarul ngir yéeféer yi alal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi sabiila wenn yoon kon ñoom mënuñu koo may loolu moo tax loolu xam la bu dee ndaw si moom chrétien la ay baayam ak yaayam des nekk chrétien ñooñ mën nañ koo may jullit mais dee ndaw si daa nekk jullit kooku baayam nekk yéeféer ak ay mbokkam yooyu ñooñu mënuñu koo maye léegi nga ne ma nu ñuy def ma ne loolu waxoon nañ ko di suuratu talaq bu ma juumul mais nañ ko wax ci lu gàtt mooy ne ndaw si bu dee réewum jullit la foo xam ne sharia lañ fay doxal voilà loolu laa bëgg a wax ndax réewum jullit ak fu ñuy doxale sharia lay <laughs> wute voilà parce que ñun suñu réew yay Sénégal réewum jullit la mais kenn doxalu fa sharia voilà <laughs> mu ngi noonu léegi mooy bu dee nag dox réew la moo xam ne sharia lañ fay doxal mooy juge bi voilà qadi bi mooy taxawu ki nga xam ne mooy tuteuram voilà fa sultaanu mooy waliyu man laa waliya la sultaan bi muy pouvoir bi muy juge bi tamoo moo toogal li nga xam ne mooy pouvoir bi moom mooy wali mooy tuteuru koo xam ne amul wali amul wali même bu dee baayam ngi dund parce que baayam chrétien la te moom la voilà loolu moo tax wala juif la wala moom jullit la wala animiste la te moom jullit la loolu la leegi nag nga ne ma waa léegi bu dee comme yow Sénégal bon doxaluñ julli charia na la ñuy nga ne bu boobaa moom ndaw si mooy xool ci biir jullit ñi koo xam ne doy na ko l'islam am ak maanu teem na ko mu tànn ci ñoom koo xam ne moom lay def tuteur kooku moo koy may loolu nag dàqantewul bésug may gi ay parents man na ñoo ñëw fekke ko waaye du ñoom ñooy maye voilà loolu lu leer la loolu ko lool la laaya bii moom lay wax wallahu ta'ala alam mu ne innal munaafiqiina gis nga naafiq yi may wax fii nag yuxaadi'una allah gis nga ci seen jëf yi nii ñuy def yuxaadi'una nee na yaa yéeg dañuy dañuy nax allah borom bi tabaraka wa taala wal iyaadu billah nee nañ yàlla la ñuy tromper ah allahu akbar mel ni du aalimul ghaybi wa shahaada waaye dañ koo gëmul voilà affaire bi yëpp loolu la mooy gëmuñ yàlla voilà affaire bango <laughs> nee nañ dañuy dañuy nax yàlla quoi waa waxuwa xamuñ ne dëgg-dëgg borom bi xaadi'ahum moo doxaleen ñoom ak loolu mooy da leen bàyyi ci jeu de dupe bi voilà borom bi nekku fi di naxaateeg yooyu borom bi kan lay nax borom bi muy alimul ghaybi wa shahada moom jaam yeeg kii di def lu ko soob te lu ko soob looloo baax loolu noonu lu mu def noonu la moom lu mu def kenn du na ko lu tax li ma lu tax ngay def kenn du ko wax wa hum yus la yusalu ala yusalu amma laaj borom bi lu tax ngay def ak lii lu tax nga def ko te doo am yépp ku dul moom nag dees na la laaj même yonent yi alayhi salaam bu gisoon nañ yawma yajma'u Allahu rusul voilà fa yaqulu lahum maada ujitum voilà <laughs> bés bi nga xam ne ci la borom bi tabaraka wa taala di dajale ñi nga xamante ne ñooy yonent yi de alayhimu salaatu salaam léegi bu leen dajalee lan leen di wax mais <laughs> lan lañ leen wuyu lan lañ leen wuyu la ma leen yónni woon kon nag mu ngi noonu mooy borom bi moom tabaraka wa taala képp ku ne dina la laaj te moom nag kenn du ko laaj voilà kenn du ñëw naan bon yàlla ah léegi yow nag déedéet kon nag loolu la mooy nekku fi dina xaate mooy dafa al al jazaa'u min jinsil amal dafa leen a bàyyee noonu rek mooy ñoom ni ñu jéem a doxalee yàlla borom bi seetaan seeni biir seetaan leen ci loolu waaye kon nag waxuwa ba moom xaat xaadion boo leen xool bàyyi leen noonu rek seetaan ci seen mbir mooy ñoom ñu foog ne nag fii mu ne ñoo maîtrise yi da parce que naafiq affaire yi en fait moom yi li def ci coobareem la amoon xamul ne wa ma tashaauna illaa yasha allah du ngeen dara du leen soob lu dul fekk mu soob borom bi tabaaraka wa kon nag ñoom wa huwa xaadi'uhum borom bi mooy doxalante ñoom ñooñ bàyyi leen noon di leen fay li nga xam ne mooy lu yées li nga xam ne moom la ñuy def ak seen yéene yu ñaaw yi ñuy nëbbu tey wane lu baax loolu loolu noon nag mu ne wa idaa qaamu te ñoom naafiq yi buñ jógee ila salaati ci julli jóg wala julli ci ca jàkkee wala jóg ngir julli qaamu ndax ñun ñee fi ñu kusaala nekk ñoo xamante ne dañu tàyyeel lool yuraawuna naas di ngistal nit ñi bu fi nit ñi newul woon wallahi du julli néegam bu fa nee moom kese waaye fajar gi ab du ko sax ko du sax rek la réveillam waaye bu fi nit ñi newee wala am na ku ko seet si te waa ji nag mu liiwu diine la wala mu dem foofu nga gis ko muy jaay góorgóorlu te dara yuraawuna naas dañuy gisal gistal nit ñi kese wala yazkuruna allaha illaa qalila te ñu tudd borom bi tabaraka wa taala lu dul lu néew mooy li li li li leen nit ñiy gis jamono ji leen nit ñiy gis ñuy tudd borom bi lool kese lañ koy def te moo loolu borom bi taxul mu ne mudabdabina bokk na ci seen jikko yi mooy dañuy nekk daal di dengi dengi bay na daalika diggante lii mooy ki wéet yàlla ak kéefér wax nañ ko fan yi laa ilaha ula bokkuñu ci ñii mooy ci jullit ñi bokkuñu ci ñoom de wala ilaha ula tamit ci way bokkuñ ci way ngëm yàlla bokkuñ ci nga buñ ñëwee dañuy même yéefér yi dañ leen di wan ci biti buñ nekkee jullit ni que ne jullit lañ mais buñ demee fële di wan ne ñoom boo gëmuñu dara mais buñ ne mooy loolu la mooy réellement ay entre deux lañ bokk te loolu mooy li gën a yées mooy ki gën a ñàkk personnalité ci kaw suuf mooy naafiq nag kon nag mu ngi noonu mu ne waman yudlilillah képp koo xam ne borom bi seetaan na la nga sànku falan tajida lahu sabila doo ko trouver yoon woo xam ne mooy yoon wu koy gindi wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka wa ta'ala